وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل kon mbokk yi ñu dellusiwaat ba tey ci sunu téere kasful ashtar an haqiqatil mawalid wal ihtifalat fi diyaari Sénégal li fadilati cheikh Fadel Ndiaye xam naa tey moom moo war a nekk sunu ñetteel jotaay en même temps nekk sunu jotaay bu mujj ci téere bi kon su ko defee dañuy bàyyi cheikh bi rek mu ñëw mottali li ci des ñu ngi ñaan yàlla mu defal ko tawfiq te defal ñu ko yàlla may ñu dëgg dégg ak topp yàlla won ñu dëgg ba mu leer mu yombalal ñu ko ñu topp ko mais en même temps mu won ñu neen ba mu leer yàlla wërsëgal ñu ko ñu mën ko wattandiku asalaamaaleykum wa rahmatullah wa ala alihi wa ashabihi wa la ñu leen bokk den ziar ñaan Yàlla sunu borom bari def tawfiq def leen ko wa xam naa Cheikh Malik muqaddim ma sha Allah moo neex trop wa barik mu wax lu taq ci làmmiñam rek ndax na ci lancé bi mu jëloon wa ala fadatu Cheikh la shakk loolu li ci taxaw sax dañu xaw a dañ ci xaw a am kersa ba xam nañ mbokk mi xam na bu baax ne ki mi waxal mérite wut loolu Euh, day ragal rek yeneen dégg ko <laughs> noonu la demee wala bokk loolu daal di koy xaw a wor la si kii wax moom <laughs> fekkoon ne dara mérito ñu koy wax loolu kon xam ne àdduna tukki na wallahu musta'an di kon xam-xam tumuranke na loolu kon alhamdulilah ndax xam-xam moom mi ngi fi ay borom xam ñu mag ngi fi ay macheikh ñoo ngi fi eh, la shakk ne ba tey yàlla desul di wàcc xéewalam moom it dañ suñu di nekk jamono ji pété ci wallahu musta'an kii wax moom achèque ne jegewut loolu sax nag xataa ustaas bi sax rëy na xanaa moom gën ci dara rek eh, di ko sax lu xaw lu xaw lu xaw rëy la rawat na yenn yenn titre moom naa mbokk la ko wax noonu rek da dafa <laughs> dafa taq ci làmmeñam eh, ñu nag moom ñoo tolloo mustawa eh, jàng jàngkat yàlla na tura yenn saa yi wax wallahu wallahu musta'an so ñëwee ci kon di topp ci li ñu toftal ci buntu bi mujj mooy al-athar al-ijtimaiya mooy jeexantal yi nga xam ne gàmm daf ko indi ci sunu société Sénégal société sénégalaise bi ci ñaawteef bokk na ci ñaawteef mooy puukar yi nga xam ne dañ koy faral di gis euh, puukar yi ku nekk daal di bëgg gën yaatu mbooloo ku nekk xëcc sa mbooloo ku nekk di euh, wone sa mbooloo nu mu ràññee ko yeneen mbooloo yi ci anam goo xam ne duñ ko tënk ci. la xam ne moom la sharia daa di eh, daa di daa di na ci nga xam ne asaar yi xam ne du koy indi gàmmu ba eh, koy yoo xam ne du koy indi ci société bi mooy werante ndax li nga xam mooy keppaaru sunna daa doon keppaar gu yaatu mooy ñëpp a ci xaj ndax ñëpp moo ñu boole ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah keppaar googu moo tax ñëpp a googu du indi werante de ndëwëreen tamit lu ci gàtt lay doon mu daal di koy fayaat ndax dañ koy delloowaat ci yàlla ku yonentam daal di mën a waaye nag jinne keppaar googu daal defi keppaar yeneen keppaar mooy keppaaruk soos booba day xat lool su xatee nag day indi xat-xat ci société bi eh, day indi ay werante ndax ña nga xam ne ñoom ñoo koy weddi dañ koy weddi teg ko ci lu wuteeg la nga xam ne moom lañ bokk kon ñoom nekkoot ñoom ñoo nekk ca indi werante googu wala ñoo indi eh, wute googu dem waaye ñi nga ne ña nga xam ne ñoo indi loolu kon mooy ñasos sos mbir ma wala ña koy def moo tax lu bokk na ci ñaawteef yi gën a rëy ci bida moo tax Yonent bi sallallahu alayhi wa ñu waxee eh, innahu man ya'ish minkum ci ajam ba muy tàggatoo dafa am loo xam ne dafay joxoñ dafay joxoñ lenn mooy day joxoñ ne lay indi wute ci lislaam lay indi wute yooyu mooy bida moo tax mu ne fa alaykum bi sunnati man ne kon fekkee ne jàpp ci sunna rek mooy doo leen tabbi ci doo leen tabbi ci wute ndax sunna dafa yaatu sunna dafa dafa ñëpp a ca xaj waaye soo nekkee ci sunna dund yaatu nga yor jëm ci keneen ka denk ci sunna moo tax doo mën a werante ci werante yoo xam ne du bari soo amee werante tamit dafay dañ koy fajaat ci ko delloo ci rek mu leeral ko waaye nag su fekkee ñeneen ñooñu daal di indi yeneen mbir moom ngay gis ne day xat moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam bam ne ñu rek dañ gis werante rek dañ gis ay wute yu baree bari delloo leen ko ci sunna te Sénégal loolu ñu dund ci li nga xam ne moom mooy eh, gàmmu gi saa yu ñu rek ay wax yu bari la ci am des moom eh, ay dënnu jug ci xiiroo yo la shakk loolu islam daf ko tere wa atasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu tafarraqu wala ay feeñ li ko waral mooy lu ñu sos lu bees ci ci ci ci ci diine te mu doon lu xata xata xata xata xat ba tey bokk ci li nga xam ne bokk na ci ba tey li nga xam ne dafay ay ñawtiif la aju ci gàmmu gi mooy yàq alal ju bari ja bari xam dañ koy yàq xam ne dañ koy ci ci jamonoy gàmmu yi euh, lu bare bare ci xataa ala jam lañ ko bokk seen ko ci yàq daanay gis ni su gàmmu daal di coowee kër gu nekk daal di gàmmu ñoo xam jiite réew mi yal leen yàlla dëgëral euh, jubal leen teg leen ci yoonu jub dëppale seeni jëf ak lañuy doxal mu dëppook na yàlla sunu borom daal di gërëm jàppale leen ba ñu yóbbu Sénégal ci kanam ci diine ak ci àdduna su ñëwee dañuy obligé ndax dëkk bi loolu la laaj daal di wër mooy fi gàmmu ñenn ñi di gàmmu ñëpp loolu alal ju bari la alal ju bari ndax kuy président suy génn cortège la premier ministre suy génn cortège la ñuy président assemblée te loolu yëpp su alal lu ñu sunu alal la li ñuy jël daal lañ koy ñul leen koy yàq te ci lu mu doon a ñàkk da cay ñàkk alal jooju yàqu da cay bokk li nga xam ne. dafay dolleeku ci feet ci wala boog ci bañ liggéey ci bis boobu ay junni junni junni nit duñu liggéey euh, su nekkul ay million ci bis boobu noonu mu dolloog yeneen feet yi nga xam moo am lépp te ñëpp xam nañ ne bisu férié ci li muy ñàkkal li euh, muy li dëkk di ñàkk ci euh, bisu bisu férié ay million mën nga ko chiffrer ci ay milliards lay doon ci xaalis loolu lépp lu mënoon a Euh, la mënoon ñàkk la soo ci dollee nag mooy nit alal yi ñu génn di ko yàq euh, cay lekk cay naan ci mbir bare bare bari soo ko comparé rek lañ cay mën a gagné sax muy muy yóbbu euh, dugal dundalee ñenn mooy économie de manière ci wala boog ndax la fekk bi Sénégal nekkul loo xam ne dafay day indil xaalis économie de manière générale mun ko rek cay nit ci fay jëri te ci jaaykat ak yooyu soo comparé rek liñ ci ñàkk la chaque moo ëpp foofu eh, bokk na tamit ca saar yi nga xam ne am na ko jeexantali société bi mooy dem ba ne lu war nga gis ne gàmmu jame nit ñi nekk ci mbir yoo xam ne ci bari bal la war ci julli dañ koy eh, dañ koy am kenn ñoom su ko xam ne waxoon na ko bëggoon nañ ko tudd tamit bokk nañ ko bëggoon indi eh, dañuy toog ni wax ba julli weesu am ko jug na ko julli jot na te julli ji mën na ko ñoo ngi ci julli ab kilifa wala boog ñeen seen kilifa yi toog nañ ci kanam ñëpp di ko waxta loolu la gàmm euh, moo koy moo koy moo euh, koy moo koy moo koy waral jundoon jundoon nañ ko tamit ci yeneen asaar yi ci li jiitu mooy bokk yi muy dem ba nit ñi euh, daal di wëlbati li nga xam ne mooy jaamu yàlla dëgg wala boog sàggane nga xam ne mooy jaamu yàlla dëgg li nga xam ne mooy bëgg génn ci sa dëgg daal koy sàggane dem ba jàpp ne gàmm doy na wala daal di leen fàttal lu bare bare wallahu wallahu a jóge ci la ci ñu toftale asaaru al axlaaqiya wa sulukiya may jeexantal yi nga xam ne gàmm da koy am dama doon jeexantal yu lu safaanoog lu baax jeexantal yu negatif am ci doxal nit ñi ak seeni seeni eh, bokk na ca jaxaso gi nga jaxase góor jigéen ak la ca wut a toftal fay xitan yu bare bare bare eh, gis ay tant yoo xam ne góor ak jigéen dañuy jaxasoo wala jàkkaarloo wala jegante jigéen ñi solo ba rafet nañu solo seeni xew eh, suñu dajelu ci bâche ak ñu daje ci na nga xam ne mooy mbedd ma wala ci kër yéen yi dalak mu doon loo xam ne c'est que ne day indi xitna gu bare bare bare boo xam ne dafay yàqub société ndokk na ci tamit mooy bis bo bisu gàmmu léegi doon na guddi yoo xam ne dafay siiwal vulgariser li nga xam ne mooy ay nguusóor loo xam ne dañ ko doon daawuñu ko yaakaar yi mukk mu doon diine kenn mu ngi fekk njaboot te doo ci am problème ne lii ak mbuusóor la la léegi da nga gis ne yenn ci gàmm ya moom la muy doon mooy ay fecc ki ko gis loolu day yàqub société day doon doon loo la nga xam ne caaxaan léegi sax léegi moom nekkul tuddee caaxaan dañ ko solo mbubu mbubu diine gàmm day doon loo xam ne guddi la pour vulgariser mbir yu mbir bon mbir yoo xam ne Eh, yu yo la biir yoo xam ne islam def ko daf ko daf ko ŋaññe bokk na ci jeexantal yi nga xam ne tamit jeexantal xam ne gàmm da ko am yu ñaaw ci so ci jikko yi ma ne gis ne nit ñi gàmm dafa doon occasion léegi nag nit ñi daal di ku nekk daal nettali ay xuraaxaat nettali ay mbir yu yéeme ay histoire yoo xam ne day gën a tax nit ñi daal di jël seeni xol aj ko ci nañ ñu yàlla sunu borom aj ko ci ay aj ko ci ay nit gàmm lu ñuy faral di wax naan dañuy ci waxtaane Yonent bi sallallahu alayhi wala boog jàng Isra Yonent sallam soo ko toppee lu ci bari ca damay dellu rek mooy ku nekk sa maam ku nekk sa baay ku nekk daal di bëgg a xëcc di jëmale ci yow wala mu doon loo xam ne day am ci ay politique ay yoo xam ne ay polémique lay eh, lay lay indi bokkoon li tamit mooy gàmmu tayal gi nit ñi tayal ci jaamu yàlla euh, ñu leen ci entraîné ndaxte yaa ngi si bisu guddi ay guddi yoo xam ne yi ci tane dañuy jàng ay anachid jàng ay way di yooxu euh, ñeneen ñi dañuy fanaanoo fecc ak way ñeneen ñi tak naanoo nekk ay jotaay yoo xam ne jotaay yu jëwle doon nañu say wala taag ay nit wala jotaay yu nettali xuraafaat euh, daal di bàyyi nga yàlla gën yàlla doon digal ci ay guddi. tudd yëpp mooy julli al jàng al Qur'an julli ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wala doon euh, nekk ci cay di tudd yàlla sunu sunu borom kon lii yëpp ay ñaawteef la yoo xam ne dafay delloolo ci yàq ay jikko euh, ci anam goo xam ne gàmm day gën a euh, def day gën a yokk gàmm mën ci anam goo xam ne dafay gën a tàggat nit ñi ci sori li nga xam ne mooy dëgg-dëgg bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci xaatimam nag dañoo fàttaliwaat rek lan mooy dëgg-dëgg bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xam la ne kon nit ki bu ko seytaan ndax mu jàpp ne bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yi nekk ci gàmmu bal gàmmu mën na bokk ci lay tax nit ki daal di tàbbi sax ci dem ba noonu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax yonent bi yàlla suma wax ne falyahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna fitna boobu doon mën na génn ci islam moo tax euh, ki nga xam ne moom Ahmad doon naan fitna googu de moom mooy shirk mooy di wuteeg bi sallallahu alayhi wasallam day yóbbu ci fitna laa shakka ne fitna euh, gëm la yóbbu ngeen islam mooy fitna dem ba bañ ba noonoo sunna Yonent bi sallallahu alayhi wasallam da gis ñu bare ñoom day dem ba noonoo bi sallallahu alayhi wasallam ndax bidaa gu ñu sos noonoo di xas ay nit saa yenn loo xam ne ñoom dañu xam ne lii sunna la mën nañoo ren da war na war na la war koy xam ne yéen ko doon def amul ku sikki saak yéen dafa amul sikki moom ku saak yéen bi sallallahu alayhi wasallam yooyu daf day gis ñenn ñu nekk ci biir di xas nit ndax loolu nga gis ne yéen a mënoonoo sunna ndax bëgg gu ñu bëgg réel loolu lañ ko sos ci lañ ko sos ci diine kon ci lañ fàttali ne bëgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam ngi dellu ci li ko yàlla wone mooy ci mbëggeel mi ngi dellu ci ak topp moo dama in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni kon bëgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam la shakka ne dafa topp bëgg yàlla mooy eh, dañoo bëgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax moom yonent bi yàlla la kon su fekkee ne bëgg yàlla mooy topp yonent bi sallallahu alayhi wasallam kon la shakka ne topp yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy topp yonent bi sallallahu alayhi wasallam kon foofu la mbiri di di dellu mm, jàngu sunnaam xam ko jëfe ko yar ci ak njaboot woo ci ñi nga dëkkal woo ci société bi tasaare ko loolu mooy bëgg bëgg dëgg dëgg dëgg bëgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam seytaane loolu la jël daal ko yóbbati tegal ci fa leneen daal di koy tuddee gàmm ngeen daal di soreel nit ñi li nga xam mooy dëgg-dëgg bëgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci lii daal moo nekkoon tëgg kon li nga xam ne bind ko indi ko ci risala bi yi euh, nga yàlla sunu borom may ñu ixlaas euh, defal ñu euh, dëgg topp daal di ci daal di ñu ciy jariñ jariñ ñu ñi nga xam ne dinañ ko dinañ ko jot wallahu ta'ala a'lam